mooy ana ñett yii nii ban moo ci gën waxoon nañ la wax yi nga xam ne ñoo ci amoon waxoon nañ la am na six wax bu njëkk bi mu ne woon waxu ñi nga xam ne ñooy maalikiye yi rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ni ñooy shafi'iyye yi rahmatullah alayhim mooy seen mazhab kër ifraat moo gën ñaareelu wax bi ñu ne tamattu moo gën te mooy waxal imaamu ahmad rahmatullah alayhi waxoon nañ la imaamu ahmad dane yonent bi alayhi salaam xiraan la def waaye tamattu a gën dinañ ñëw tey nag lañ war a gis lan moo tax wax bii ku nekk lan moo tax ku nekk waxin yi ñetteelu wax bi ñu ne woon xiraan moo gën te mooy waxu xanafiya yi moom la ko mel na al imaamu ibnul nettali ci al imaamu sufyaan bin sa'iid ath-thawri rahmatullahi alayhima ak ñoom ku mel ne eh, al imaam Isxaaq ibn Rahawiya ibn Rahawiya rahmatullahi ala al jamii eh, ñeenteelu wax bi nag eh, mooy kene loolu moo doon teqantal bi waaw jële la ci al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi lu ñu jële la ci al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hambal këne tàqantal la waaw ki nga xam ne daal ki nga xam ne dafa indi li nga xamante ne nii mooy daa mën a ëndaale xat yu buy agsi kooku xiraan a gën ci moom waaw ki nga xam ne moom indiwul xat yu kooku tamattu buy agsi kooku tamattu a gën ci moom léegi nag am nañu dolli ci taalibe bi ko mel ni ñoom ak Cheikh Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi que ñi nga xam ne tamit ñoom ifrat mooy koo xam ne moom mën naa def deux voyage voyage yi ñëw ak voyages yi waat ñëw umra kooku loolu moo gën ci kooku kooku looloo gën ngir moom. Eh, wax bi tegu ci boobu que ne muy cinquième bi ñu ne ñett ñett yëpp ñoo waaw. ñetti yi yépp nag ñoo yem amul benn amul gën a lente ah non lii ñett yi ñoo ñoom ñoo gën rek ñoo ñoo yem te loolu ku mel ni eh, al imaamu eh, ñi ne nag ñi ne ñoo yem xeeraan ñi ne ñi ne yii nii ñoo yem amul benn ñoo yem mu ne eh, ki mel ni al imaam al-Hafiz bi mu ko ndee ci Fathul baar yi da ne te loolu mooy wax bii day niroog jëfeliñu doxalinu imaam Ibn Xuzayma eh, eh, imaamul a'imma rahmatullah alayhi moom en ni mu doxale moom doxalinam lool lay wane ne moom loolu la d'accord que ni ñett yii daal ñoom ñépp a yem ci ngëneel waaw mu am sixième wax bi ñu ne noo tamaton ak xiraan ñoom ñoo yem ñoo te ñoo gën ifraat waaw tamattu ak xiraan ñoom ñoo yem waaye nag ñoo gën li nga xam ne ifraat loolu waxu al imaamu abu yuusuf al xanafiyu raxmatullah alayhi ci moom lañ ko jële woon léegi nag ginnaaw wax yii nii mais ñi ne ifraat moom fu ñu teg seen ifraat gi ne moo gën loolu ku mel ni al imaam an-Nawawi eh, rahmatullahi alayhi moom dafa jàpp ne ifraat xam nga ñoom loolu lañ jàpp ah këre moo gën mooy Maliki ak Shafi'i yi lu tax ñu ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi waxe ba muy armaal noonu ba muy ihlaal li mu njëkk a yéene moo doon moo doon moo doon aj kese waaw moo doon aj kese après la ci la ci boole umra moo tax ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ñoom d'accord nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam tamat kii la def xiraan la def waaye dañu ne xiraan bi daf koo dab umra gi dugal ci umra daf koo dab mooy ne yeneen saa salaam ba muy génn ahal la bil hajj comme ni ko xadiisu euh, euh, euh, ñoom am na lu ma fàtte xool dañuy def parenthèse yi mais dama koy tudd après bu ñu paree ci masala bi ñu wax ko mooy masala bi génn bii passé mooy yow bi ngay tontu xadiisu waa jumhur ñi ne woon loolu mooy transformer sax ak def ko umra la ne ñoom dañ la waxoon xadiis boo xam ne ci Seydina Usmaan lañ ko jële ak Seydina Bilaal ibn al-Haaris ak Seydina Kan ak Seydina Abu Dar radiyallahu anhu waaye waxoon nañ la sagesse bi taxoon yeneen saa salaam def loo leen loolu te loolu boobu la jeex que yi jàpp ne umra ci weeru ak loolu bon la min afjaril fujuuri ngir mu wan leen ne loolu demewul noonu mu ne leen firi leen seen aj loolu noonu nan ngeen ciy tontoo loolu danga ko fàtte woon insha allah sama xelam ci dóoru ñëw ni léegi ni ñuy def mooy nañu continuer fii ñu nekk buñ paree ñu ñëw yow li nga dëgëral ne waxu imaam ahmad moo gën a dëgër mooy ne affaire bi yematul yemul woon saxaaba yi mën na ko nit man naa yéene ak kese bu ñëwee mu firi ko def ko laata muy def benn at mu firi ko def ko umra def ton bu umra ba pare daal dugg ci ak yow loolu tontul ba ne ma ne la dinañ ci ñëw insha dama ko fàtte woon hmm? léegi kon buñ ñëwaatee ci ñi nga xam ne dañu ne ifraad gën ah ki lañ doon wax ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi d'accord nañ ne yonent saa salaam xiraan la def waaye moom dane <laughs> ifraad la njëkk a def te mooy wane ne moo gën moom la tànnal boppam bi nga xamante ne nii moom la tànnal boppam e, e, kii nag nu mu tudd yonent saa salaam ifraad ne moom lay def mooy aju kese après ci la. xiraat bi daal di dugg si xiraat mooy umra ñëw mu boole ko ci waaw mu ne loolu noonu lan lan mooy wane ne moo gën ah ñu ne ndax mooy li nga xamante ne ni mooy li mu tànnal boppam sallallahu alayhi wasallam waaw kantaan ak li mu umra ji mu ci dugal leen tax c'est benn affaire li bayaani jawaazil i'timaar fi ashuril hajj gis nga mooy masala bi ñu doon wax léegi ne dañoo fàtte lan lañ ciy tontoo indi ko fii <laughs> ima wala imam an-Nawawi di wax nii mais dinañ ci ñëw léegi insha allah ñu ne eh, mu ne loolu noonu c'était juste pour wane pour wane leeral leeral li nga xamante ne nii mooy eh, leeral que def umra ci weeru aj loolu lu possible la c'était juste pour ça ñu ne looloo taxoon ñu ne ñoom lool moo taxoon mu def umra ji sinon aj la tànnal boppam loolu la ko mel ni imaam an-Nawawi rahmatullahi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi daal di wax que ne loolu day wane ne kon ifraat moo gën parce que yonent moom la moom la tànnal boppam mu ne parce que moom lool la tànnal boppam kon euh, ñoom ndax moom lu njëkk a tànn même bu dee d'accord na ne xiraan la def mais xiraan bi c'était juste pour ça lii moo doon sagesse bi mooy sagesse bu fe bi bi bi taxoon mu nekk ñële bàyyi leen li ngeen li ngeen jëkkoon yéen ci gàttal ñoom loolu lañu wax euh, léegi ñi ci tegu ñu ne yéen léegi euh, kii nu mu tudd ñan ñoo ci tegu ñu ne deuxième wax bi ñoom ñoo ne woon mooy ñi nga xam ne dañu ne tamaton moo gën comme kan al imaam euh, kii ibnu Qudaama al imaam ibnu ak ki nga xam ne mooy sëriñam di al imaamu Ahmad muy Hanbali yi rahmatullahi alayhi ah. lan moo tax moo gën ñu ne parce que dangay def ñaari jàmm yàlla yu mag mooy da ngay aj ba pare umra ci weer woo xam ne weeru weeru aj gi nga xam ne weer wu màggal loolu day wane ne kon tamaton le fait que nga def ñaari nga am possibilité def loolu te xam nga jaamu yàlla yi ci day day dépendre tamit ci weer yi xam nga ne jaamu yàlla weeru koor day gën a jaamu yàlla ci beneen weer bu wokkol ak loolu jaamu yàlla ci laylatul qadr day gën a doublé moo tax bërëb yi ak moment yi day compter li tax ay ay waxtu ay lijaaba yi nga xam ne yaa mooy ci lañ gën a buur yàlla nangu sa ñaan ñu koy dàq loolu la léegi moom ñu ne le fekk ñu boole umra gi ci foofu jamono jooju day wane ne affaire bi tamaton mooy li nga xamante ne nii mooy li gën waaw te lan moo ko gën a wane ñu ne parce que yonent bi sallam loolu la wax saxaaba yi mooy li mu mébétoon waaw law istaqbaltu min amri mastadbart bu ma mooy bu démb doon tey bu ma jublu woon sama mbir li ma weesu mooy bu démb doon tey rek konoon te kon lan la doo doonu moon sama gé sama géléem yi du ma leen jëlee dul xulayfa di leen indi ba fii ci déedéet du ma ko def kon waaye kon damay jël ta sama sama aj gi dama dama koy def umra ñu ne kon loolu day wane ne kon looloo gën parce que yonent saa salaam moom du du mébét jóge ci lu ñu gën di dem ci lu gën loolu loolu xam ngeen ko war ngeen ko wax naka lay mébéte naan man bu ma sañoon xanaa sax ñun ñii rek kenn ku nekk ci ñun sax booy li ngay mébét naan bu ma sañoon def lii mais eh, surtout ci jaamu yàlla xanaa kay mooy daa fekk la ngay mébét naan bu ma sañoon de loolu laay def daa fekk moo gën li nga nekk te moom nee na ba mu ko waxee saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko mais lan moo tax nga ni kii eh, sayyidatu Hafsa radiyallahu naa ne ko mais mais yeneen saa sallam lan moo tax nit ñi génn ci seen umra gi te yow génnoo sa bos mu ne ko damaa eh, eh, labbattu sha'ri wa qallattu hadyi fala ahilla hatta anha hatta anha damaa defar sama bopp takk ko te tamit marqué naa sama géléem yi kon nag duma du ma mën a génn ci umra ci sama li ma nekk fekk loju ma samay gëléem bu aj ji jeexee ñu ne mais loolu ba pare saxaaba yi radiyallahu anhu nee na leen bu dul woon li ma indi ay gëléem fii de konoonte kon ma def nii yëpp ñu ne loolu moom mooy dalil bi gën a màgg buy ne loolu moo tax imaam Ahmad rahmatullahi alayhi mu ne ñoom mooy Hanbali yi ñu ne yoneen sa salam xiraan la def loolu mooy mooy wax ji xam nga loolu <laughs> Euh, mooy nga ne leen ne yéen parce que xanafiye yu ngi ñëw xam nga xanafiye yaa ngi ñëw xanafiye yi ne non xiraan moo gën ñoom dinañ ñëw ne gaa yi yéen xam ngeen dafa am loo xam ne lu bépp jullit jullit bu ne xam ko mooy ne moment bu nekk jamono ju nekk at bu nekk moment bu nekk buur yàlla dafa tànnal yonent sallallahu alayhi wasallam jëf ja ca moment boobu loolu d'accord ngeen di waaw loolu d'accord nañ ñu ne waaw kon léegi nan lay defee xiraan ba pare ngeen ñëw naan lim deful moo gën lim def loolu la xanaf xanaf yi wax mais ñii nii dañu ne te ku mel ni même imaam Ibn Qayyim boo demee ci Zadul Ma'ad moom dafa mujj jéng ci affaire boobu même sax bu dee da gis ni ni mu koy waxee il n'est pas il n'est pas trop kii quoi ci ci wax jooju même bu dee ne moom lay nootal parce que da ko wax ba pare naan mais nag ki ne xinaa a gën mën nañoo tontu de te bi mu waxee ne mën nañoo tontu dal la mu wax ne loolu man nañu koo wax ñëwaatu ci ci ginnaaw naan naan mais lii lañ koy tontu déedéet mooy ñoom dañoo gis ne kon yonent saa ñoom fi ñu teg kon wax bii fan lañ teg ne moo gën mooy moom la yonent saa salaam. li li mu digal saxaaba yi ne def leen ba pare mu ne man bu dul woon sama gëléem yi ma fi indi damay def ni yéen te bu néew bu doon tey mooy bu ma delluwaatoon ci ginnaaw ah, bu ma delluwaatoon ci ginnaaw lii ma fi indi woon du ma ko fi indi damay damay ñëw ba fii ma daal di umra ni yéen ñu ne kon loolu day wane ne moo gën parce que du mébét jóge ci loo xam ne lu lu ñu gën la lu gën la di dem ci lu ñu daa fekk ne fa mu jëm lam mébét ne bu ma sañoon loolu laay moo gën ñu ne léegi yéen xanafiya yi dégg ngeen yéen ñi ne xiraan a gën maaliki yi romb nañu ak saafin yi rahmatullah ñoom ñoom nee nañuy faraa dëgg te tamit oh bon ne lii wane ne tamit ifraad gën mooy xalifa yi loolu lañ doon def Seydina Abu Bakar ak ñoom Seydina Omar Seydina Ousmane surtout ñetti ñooñu ñooy ifraad lañ doon def même bu dee jëlee nañu Seydina Ali radiyallahu mais naa Ali gis nañ ci wàllu xiraan bi liñ liñ ci nekkali woon mais nii moom surtout Seydina Abu Bakr Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom ñaar ifraat bi rek jàppoon ne moo gën pour ñoom li taxoon mooy liñ la waxoon ne Seydina Ousmane looloo taxoon mu doon tere mais wax nañ la du tere xaraamal këne gaa yi bon nañuy nañuy di nañuy départager comme li Seydina Omar doon wax naan tàqale leen. seen aj yi ak seen umra yi loolu moo gën ci seen pay yi moo gën moo gën euh, euh, am solo ci fay bu leen buur yàlla di fay te seen seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko innama ajruki ala qadri nasabuki ne ko sa sak pay de day tolloog sa dayoog coono mooy fi sa coono tollu nooy gën sonn ci mbiru yàlla rek sa pay di gën a sonn di gën bari ñu ne nag def deux voyage dem voyage yi dem aji voyage yi waat fa demaat beneen yoon dem umra loolu moo gën metti te ñaari voyage la mooy jëf yu bari la am na tamit leneen loo xam ne waa ifraat ba léegi mooy loolu dama ko naroon a fàtte kon ñoom ñu ne comme que Seydina Abou Bakar te looloo taxoon Seydina Omar doon ko tere Eh, eh, ñoom xam nga euh, Seydina Omar mu ngi doon wax ci jotaay bi weesu naan Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu boo gisee euh, bon lii nga doon wax naan nañu firi aj ji ku ku yéene aj bu ñëwee na ko firi ndax loolu la Yonent saa salaam waxoon mooy bu ñu xoolee ci alquran mooy alquran matal la wax mooy dañooy matal ndax wa timmul hajja wal umrata mooy la nga yéene booy aj la nga yéene da koo war a àggale aj ak umra bu ñu xoolee sunnaa yonent saa salaam it dafa mataloon mooy li mu defoon la mu yéene woon xiraan daf koo matal mais xam nga loolu euh, mooy manoon nañ ne mais yonent saa salaam loolu lépp xam na ko mais moom mooy leeral alquran moom ci boppam moo ne saxaaba yi yéene woon aj yéene woon umra ak aj boole ñoo ñett indiwuñ xaj yu mu ne leen firi leen ko waaw ba pare ne man bu ma indiwul woon lii de gëléem yii ni yéen laay def waaw kon te moom mooy leeral alquran ndax sunna mooy leeral alquran jëfu yonent saa salaam waxu yonent saa salaam mooy leeral alquran kon leeral nañu ko waaw te te ko defee nee na ne lii nii du pour léegi de il al abat lil abat ba ko Suraaqa laajee nee na day dem ba ilaa yawmal qiyaamati daxalatil hajju al umratu fil hajji ilaa yawmal qiyaama umra dugg na ci biir ak ba yawmal qiyaama kon waa ifraat loolu bon ñu booleel leen ko seen dal yi dañ ko naroon na fàtte mooy dañuy naan xulafaa ur-raashidun yi ñaari al ash-shaykhaani al umaraani radiyallahu anhuma buñ ne al umaraani nag mooy Seydina Abu Bakar Seydina Umar waaw comme buñ ne ash-shamsaani mooy jant bi ak weer wi wala al qamaraani mooy jant bi ak weer wi ñoom loolu lañ daa mooy loolu lañ gisoon ni moo gën waaw waxoon nañ la nag Seydina Omar te waxul woon bu leen ko def parce que baaxul waxoon nañ la subay yi subay moomu ñëwoon ne gars yi naan ko kii de moo gën a réer mbaabu mbaabu këram xool ko li muy def mu ne ni yée eh, bu ñëw boole leen mu ñëw mu ñëw ŋàññi leen ne la moo tax ngeen koy wax loolu mu doon def xiraan mu ne ko yow li nga def gindi nañ la ci ca yoonu sunnaay sa yonent sallallahu alayhi wasallam kon waa ifraat lan lañ wax waaw loolu da nga ko ciy boole kon koo gis nañ li tax nee nañ yonent saa salaam loolu la mëbatoon def lool la ne bu doon démb ci tey moom laay waa xiraam ñii nag muy xanafiye yi ak ñu bari ci waa ahlul xadiis ñoom imaam Isxaaq imaam Sufyaan as-Sawri ñu ne ñun mooy li ñu wax sànq sànq wax nga lan moo tax mooy ñun ñëpp d'accord nañ ci benn benn postulat yonent saa salaam jëf ju ne yàlla la ko ci la gën la ko tànnal te moom la def. yéen yéen ñi fi jot a jaar nag man damaa xamul nan ngeen mën a waxee ne yonent saa salaam def na lii la def ta jëf joo xam ne benn yoon la koy def ci dundam ngeen ne buur yàlla da koo tax na loo xam ne lu ñu gën la non yéen damaa foog ne yéen yéen yéen yéen seetaan leen li ngeen di wax. bu doon sax lu muy def defaat ñu ne boo xam naa ba mu ko jëkkee def da koo defoon li bayaanul jawaaz comme ni ñu ko gisee ah comme ni ñu ko gisee tuur na ndox toog même bu dee ñenn ñi ñu ngi naan boobu ndax daa feebaroon boo daa lii ak bu xadiisu Seydina Xudayfa bi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ata subatata qawmin fa baala qaa'ima même bu dee ñenn ñi naan lii ak yooyu mais en tout cas loolu mën nañ leen di bayaanil jawaaz ndax lu muy def di ko def defar mais mooy bu defee lu contraire la mu tàmmoon la ñu xam ne moom lañ ko xamee dañuy xam ne lii li bayaanil jawaaz day wane ne man naa nekk te loolu la fuqaha uy naan dañ koo sib pour ñeneen ñi waaw moom lañ naan mais tekkiwul dañ koo sib mooy jëf ji baaxul mooy ne boo manee defal lële ndax moo gën a mat mais ku def lii it kenn mënu koo ŋàññi tamit léegi su boo xam ne ci dundam benn yoon la muy aj gii benn aj bu def ci xajjatul islam def ko tànn façon yi am mu tànn yàlla tànnal ko lii yónnee ko malaaka Seydina Umar wax nañu saxiixu imaamul Buxaari nee naa sëy dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ataani laylata aatin min rabbi dikkal na ma aji dikk boo xam ne sama boroom lu jóge fa qaala mu ne ma qul salli fi hadha alwaadi almubaarak jullil ci xur wu barkeel wi wa qul umratun fi hajja wala umratan fi hajja ah mu ne ma jullil ci xur wi nga xamante ne nii wu tedd wi te nga wax lan umra ci biiruk aj buur yàlla dina yónnee dina dina tànnal yonent saa salaam loo xam ne dañ koo gën ci jëf yoo xam ne benn jëf la yónnee ko malaaka bu dem wax ko ko laata muy armal ngeen yéen ba lépp gën mais gars yi seetaat leen li ngeen di wax seetaat leen li ngeen xamante ne nii moom ngeen di wax nii lee voilà léegi nag euh, mu des ñeenteel bi ñeenteelu wax bi kon dal yi lu ñoo boobu ñoom foofu lañ ko teg ah <laughs> xam nga <laughs> wax nañ ne imaam Ahmad moom yoneen saa salaam xiraat la def waaye li la def mais tamaton gën wax nañ fi ñu ko parce que lii la digle te moom la mébét ne moom bu sañoon moom lay def même bu dee lële la def kon dañuy xam ne moom du toxoo di bëgg di mébét def loo xamante ne moo gën li li mu nekk. moo tax gis nga boo seetlee ku nekk côté bi mu waxee da naan ah waa man lii moom lëbëjoon lii moom bu nekk rafet. waay nan laay def waay ndax bii bii bii bii lii lii ne rafet na de ay waay ana nan la ñoo def nan la def mooy loolu lu am solo la léegi nag mu des ñi ci des ana cinq euh, cinquième wax bi kon ñaata lañ gisagul non trois lañ gis mooy wax Shaaf euh, Maliki yi ak maalikee yi lañ gis ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñu ne ifraada gën waaw parce que moom la yeneen saa salaam tànnal boppam ba muy aj moom la jëkk a tànn umra ji nag da ko cee boole képp def ko xiraan ngir li bayaani ah, jawaazil i'timaari fii ashhuril hajj ndax possi wan nit ñi ne possibilité que moom mooy umra ci jamonoy aj lool dafa nekk loo xam ne lu possible la bokkul ak li arab yi jàppoon ne loolu lu bon la arabu jaahiliya yi waaw léegi ak tamit que ni loolu mooy li nga xam ne moom la sang yi ñaaru sang yu mag yi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar loolu lañ gisoon ne moo gën naka noonu Seydina Ousmane ibnu Affan ba moo tax ñenn ñi doon pousser nit ñi di leen di leen aaye sax ngir ñu daal di di boole di def li nga xam ne mooy. li nga xam ne mooy tamaton te ñu def aju kese ñu ne loolu moo nga foog ne bu gënul woon ñaari ñaari sang yooyu dinañ nekk ci loo xam ne di di gënal loo xam ne gënul gaa seetaan leen li ngeen di wax ah te moom lay leen saa salaam njëkk da koo def rek ngir wane ne mën naa ne waa tamaton wax nañ seen wax waa xiraan nee nañ moom la ko buur yàlla tànn loo yónnee ko malaaka mu wax ko tam moom la def te nee na manumaa def duma du ma génn ci sama lii ma nekke waaw parce que ko vraiment indaale hadiyu te loolu xiraat laa newee xaram tout comme ni ko gisoon ci yeneen riwaay léegi nag mu des ñeenteelu wax bi mooy bi nga xam ne dafa tàqanta dafa teqanta ñu ne bi gën bii moo gën mooy bu dee ne bu dee ne waa ji dafa indi bi muy agsi dafa indaale ay gëléemam wala ay xaram waxoon nañ la ishaar taqlid du nekk ay kii rek ay ay ay ay kese mën naa nekk xar ay xar après nga solal ko kii bi jul jul jul jullu yi waaw jullu yi mooy nga takkal ko ko après nga ishaar nga bu dee giléem nga ishaar ko waxoon nañ la ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi Shafi'i ñoo ne nag it mën nañ ko dañ koy ishaar après nga solal ko jullu yi mooy danga koy eh, jalaa jalaa jil yi eh, nga xam ne ci yére bi ab yére lañ koy solal ba xam ne boos bi fi boos bi fi ñu nàccal kese lañuy bàyyi mu feeñ yooyu noonu mooy ñu ne mooy wax bii dañ ne képp ku ëndaale ay gàtt bi ngay ñëwee di xiraan non wala sax nga ñëw rek indi ay gàtt yow am nga possibilité booy aji ay gàtt moo xam man Jordan laa dëkk mën naa ko ci transporter ñu ndil ma ko wala sax ma dëkk Sénégal ñëw ba Arabie saoudite ma jënd ma mën a jënd ëndaale bu may kii sama miiqaat ma fekk fi ma jaar ma jaaree Medina fa ma jaar dinañ gis voilà après yi bu ñu baree ci yi ba wax talbiya yi dinañ wax mais waa sax fii nii Dul Xulayfa ñu def fi lépp dañ naan la lool parce que mooy miiqaat yi foofu dinañ leeral miiqaat yi ak nan la ko yonent sallallahu alayhi wasallam délimité insha allahu taala bu ñu paree ci lool nag mooy génn nañ Dul Xulayfa nag pare nañ léegi nag mu des. kon yéen ñi ñii dañu ne wax bi quatrième wax bi mooy teqantal ne bu dee nit ki bi muy ñëw man naa dafa ëndaale ay gàtt wala ay ay gëléem wala ay nag yu ënd ngir rendi ko ci kaaba ga wax nañ la nag rendi ko ci kaaba gi tekkul nga ñëw ba ci jàkkaay kaaba gi di ko fa rendi jono loolu xam ne loolu jubluwul kenn du jëlul ñëw di fa rendim xaar waaw bon bu dee am na am na ñenn ñi moom du leen um ki tuur yeeg xàmb yeeg yooyu moom ñeme nañ lu raw lool mais loolu noonu manu la nekk ci sharia waaw ñëw ci biir jàkke ji loolu soge la deret bi ah <laughs> aw daman masfuha mooy ñu ne bu dee ne nit ki dafa ñëw ëndaale yooyu kooku moom mu def xiraan comme li yoneen saa sallam def moo gën ci moom bu dee ne moom indiwul lool nag mooy indaalewul ay ay ay gàtt wala ay gëléem kooku mu def tamaton moo gën ci moom ah loolu lañ riwaaya ci al imaam ahmad ibnu hanbal rahmatullah alayhi kon muy beneen wax moo tax boo gisee imaam ahmad nee na tamaton a gën boobu nag moo gën a siiw ci moom teqantal bi ba pare am ci taalibe bi ku mel ni al imaam ibnu taymiya comme niñ la ko waxoon mu dolli ci leneen mu ne ki nga xam ne tamit ifraat mooy koo xam ne moom man naa def deux voyages yi mooy am na capacité budgétaire santé te man ko comme ren mu ne man 1440 ni may def damay aji mu dem aji ne fas yéenaan yéen ni année ba ca tegu ma dem umra ci weeru koor mu ne kooku moom loolu moo gën ci moom moom moo gën ci moom muy def xiraan wala muy def tamattu waaw ñoom noonu lañ ko teqantale léegi nag yéen ñii seen wax ji moom hein ah! euh, bon fan ngeen ko teg ñu ne nii nii mooy aljamu baynal adilla nii moom ci ngay dajalee dalil yépp waaw mooy gis nga nii boo ko mooy nii nii mooy dañuy gis ne kon gënale gën gi c'est pas ci aj gi noonu kese mais ça dépend ci nit ki waaw te buur yàlla waxoon na laa yukallifu laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha buur yàlla euh, du du du du chargé du gàll benn nit lu dul selon ay moyens am selon ko jox waaw mooy parce que boo nee xiraan gën jooyal ko mais ki manul xiraan moom day mel ni dafa am benn mbir bu ko bloqué boo xam ne day tax moom li gën manu koo def ki nga xam ne moom manul tamattu boo nee a gën te moom mu man xiraan par exemple moo gën moom moom loolu moo gën a kii ndax dafa ni xëj yéeg yooyu damaa bëgg a def nga ne ko ni yore saa def nga ne ko bëree gën mooy genre blocage am na. ki nga xam ne moom mën na voyage yi dem ak demaat beneen voyage yi dem umra kooku boo ko naree ne moo booy bëlee gën na tamaton kese mooy li gën mooy am na blocage ngir mu bañ a àgg ca la gën alors boo ko nii nii mooy da gis ne boole gis nga ci boole bi boole nga jëfu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xiraan la def insha allah mooy boole nga jëfam li mu jëf ngir képp koo xam ne mën ngaa def ni moom man ngaa indi ay gëléem léegi boo nee pour tamattu gën ci ki nga xam ne moom amul gëléem yu mu fi indi walla ay xar yu mu fi indi wala ay nag wala ay gëléem kooku mooy yow doxal nga li yonent saa salaam mébatoon ne bu démbuloon tay loolu lay def ah waaye li nga xamante ne nii mooy côté ifraat bi ak tamit le fait li mu wax Sayyidatu Aïcha ne ko yow sa sak sak sak sak pay day tolloog sak dayog coono ak tamit ni ñu xame ne dundal wa man yu'azzim sha'a'irallah wala hurumatillah ak yooyu yooyu dafa bokk ci yu màgg yi nga xam ne day attester ngëm yàlla nit ku màgg mooy di bari li dem di dem ci kaaba gi loo jaamu yàlla gu rëy googu mooy nit ki nga xam ne moom man na def day yooyu nga boole ngëneel yooyu tamit ngir ki nga xam ne loolu la man bu ko defee amul dara loo xamante ni day raw waa ji waaw ku mel noonu mooy ku nekk rek selon kiiwam waaw ku nekk ay mbiram nga am na nag yenn euh, <laughs> yu waa ifraat bi wax ne euh, par exemple mais yooyu euh, bon boo seetloo ifraat bokk na tamit li tax mu gën mooy ifraat amul looy rendi waaw parce que dafa mat alors que xiraan ak tamattu mooy parce que daa am loo xam ne pour dabaatal benn mbir mel ni am damm damm booy booy booy booy booy ñu ne la aywa léegi da ngay da ngay rendi dara même bu waa xiraan yi delloo nañ leen ne non ñun du du du damu jubraana ah. non lii damu jaamu yàlla taqarrub ilallah nee loolu lépp moo yooyu en tout <laughs> ñii loolu la wax. Euh, mu des mu des ñee juróomeel bi ñi nga xam ne dañu ne hein non lii daal yépp a yem quoi bon oh, attendez gis nga nusuk yi façon aj yi ma bu fi kenn jàpp leneen lu dul li ñu wax la wax waaw mooy ne lépp yem ñoo yem rek ci ngëneel ma ne lu waay wax de lu lu lu lu lu lu waay def baax na ah loolu nag ñoo leen ko wax téye leen lu waay te moom la al imaam alxaafizu ah ibnu xajara ibnu xajarin raxmatullah alayhi doon wax ne loolu mooy boo seetloo mooy jëfu mooy doxalinu al imaam ibnu Xuzayma léegi ñii nii seen wax jii fan lay tegu mooy dañu ne fii kullin xayr lii daal ñoom ñépp a yem suñu borom dañu koo tegal ngir war nañu ñii yépp ñoo yem ku ifraat baax na yoon yi jëme ci yàlla bari na ci aj nag defal nañu ñetti yoon ifraat aj kese boole aj ak umra wala nga umra ba pare aj yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp ci moom la génne lu génne ci yonent bi sallallahu alayhi nag amul naan lii wëgg nag lii wëgg ñoo yem te dañu ko dañu ko leeral jàngal ko xeetam ngir ñu ñëw di aj si ku nekk mën a tànn ci bii comme ni ko ñi fi jaar ñépp d'accord nañ ne muy muy muy mooy lan la ñoom al imaam an-Nawawi naan ijmaa la ñu ne la nag mais ijmaa boobu nag ñu nettali jar naa seetaat parce que waxu zaahiri yi manuñu koo puus noonu te Mawlaana Abbaas loolu la doon wax waaw kon manuñu koo puus noonu rek ne ijmaa ijmaa am na waaw moo tax euh, loolu te zaahiri yi rahmatullah alayhi ñoo seen wax noonu imaam Ibn Hazm ñoom imaam Daawud durooy ñëw di balee noonu tu moo tax al imaam Ibn al am na fu muy wax ci Zaadul Ma'aad am na fu mu gis mu <laughs> gis nga nag bi muy dëgëral wax ji ñu waxoon keroog ne ñoom boo ku ñëw di acc yéene ak kese wala xeraan tërëndaale woo fii hëb yu gis nga kooku mu neex la mu naqari la par force la yow moom tamattu nga lay li mujj doona par force al imam mu ngi naan nag gis nga wax ji moo gën a dëgër te nag bu mu la woon ñi ko wax bariwul mooy ñi ko parce que moom gis na ne ndax moom imaam Ibnul Qayyim yàggul <laughs> imaam Ibnul Qayyim yàggul mu ne moom bon bu ma nee yàggul mooy euh, par rapport ak euh, saxaaba yi radiyallahu anhum looloo tax may wax mais pas yàggul man euh, si yàgg na kay yàgg na kay sept cent <laughs> la sept sept cent cinquante et un la génnaat sept cent mooy hijriya ñun ñu ngi ci mille quatre cent quarante <laughs> mille quatre cent quarante moom mu ne woon moom mu génn àddina sept cent cinquante et un loolu kay mooy yàgg na mais li ma a bëgg a wax mooy seen digganteeg saxaaba yi gis nga set cent et quelque mooy siècle yi jàll loolu laa la bëgg wax ne moom mu ne la mooy fekk na waxu waa boroom xam-xam yi taaju na madahib yu al arba'a nee nañ mën naa nekk mais moom mu ne de façon loolu daa mënul a nekk ñoom lii ñuy wax nii Euh, mooy kënee bon lële bon mooy liñ ne woon ñoom loolu c'est exclusivement réservé ak saxaaba yi mu ne loolu loolu nag de de non non non non du affaire sax non loolu la doon wax lim doon wax mooy euh, le fait que ñu ne ñett yi ku la neex nga tànn ci mu ne nag gis nga tuuti waayu ñi ko wax bum la woon parce que bokk na ci ñoom al bahru laa la si xaw ma <laughs> fiihimul bahru ndax géej gi nga xam ne il est intarissable waaw la mer inter intarissable géej gi nga xam ne du du du jeex du miis jamais muy al imam ibn ñoom la àndal mooy al bahru al habr mu ne mu ngeeg mu ngi ci biir wax moo moo wax wax ji ak ñi ànd moom kon nag nit ñi bari fële di wax leneen bu bu la war de ba nga jàpp ne wax ñoo ju dëgëru Euh, en tout cas li ñu bëggoon wax foofu mooy tamit même euh, wuute boobu foog ñu bàyyi ci xel mënuñ ñëw rek ne loolu amatul du tout moo tax boroom xam-xam boo xam ne rahmatullah alayhi léegi moom loolu la jàpp gis ni bon man li gën a dëgër mooy li ñoom Mawlaana Ibn Abbaas waxam ah, ak ñoom imaam euh, Daawud ak taalibe bi ak imaam Ibnul Qayyim ak ñi ànd ak ñoom kene ku fi ñëw nga loo mën a boo fi boo fi ifraadee wala tamat euh, xiraan te ndiwoo haj yu yow day transforme par force kooku mënuñ ne waa ji ay waxu change la fi indi waxu change ah loolu du change waaw loolu du change ah loolu ab précision la kon ñi ci des xanafiya yi maalikiya yi shafiya yi xanaabila yi rahmatullah d'accord nañ ne loolu lépp mën naa ne kon waa wax jii ne ñoom ñépp a yem dañ ne ñun ñépp d'accord nañ ne yii bu la ci neex tànn ànd ci façon aj neex kon kay loolu ma ne affaire bi ku lu waay def ñoo yem ci ngëneel bu bi kenn jàpp ne yow boo defee lii yaa gën a la ki ci des gënaloo ma ah. waaw yéen ñépp a yem léegi keneen dernier bi dernier wax bi moo doon waxu al ibnu al abu yusuf al muy taalibe imaam abu xanifa ah mu ne affaire bi tamattu ak xiraan ñoom ñoo yem kon mooy ñoom ñoo gën ñoo gën ñoo gën ifraat ah. ak xiraan benn lañ waaw ah. benn lañ waaye ñoo yem ñoo exéco parce que bu ci nekk daa am ñoom la moo tax ñu ne parce que façon jaamu yàlla yi ngi ci mën a def ba pare rendi waale ci def ci jaamu yàllaa ji rendi dara ngir buur yàlla ba pare aj yi weeru aj ji mooy comme la ñu waxoon rek weeru aj yi nga xam ne ni mu màggee nga def ci umra def ci aj loo xam ne daa tax yonent salaam di mébét ne lool bu ko sañoon loolu lay def mooy l'essentiel mooy daal umra gi def na ko ci mooy comme que umra gi boo seetloo mooy umra ci weeru aj même bi bi mu bi mu ne woon bu ma sañoon ma bàyyi ko boobu it te moom la def mooy umra ci weeru ak kon dañuy xam ne kon ñaar yooyu ñoom ñoo gën ifraat moom waaw ñoo gën ifraat ñoo tolloo ngëneel nag amul benn gënu ci sa bopp ndax bii def na ko bii la mébatoon exéco léegi nag ñu ne léegi bu lii lépp jeexee euh, waaye pour yow lii lan moo gën a dëgër ñu <laughs> ne non affaire u ngëneel la nag fii waxuñu affaire u par exemple ki def ifraat jàpp ne même buñ nee ne boo xam boo amaana moom lañ gën que ne boo ajam baaxul déedéet àggul ci ajam baaxul loolu àggul ci ajam baaxul si si ajam baax na kay mais mooy ban moo gën euh, dañ naan insha allah gis nga tax teqantal boobu mooy mooy ban position ci wax yi mooy mooy quatrième te te benn phase bu njëkk bi ñu sox ñu toxalee ko ca imaam Ahmad taal imaam al Cheikh Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi dugalaale ci ifraat te même al imaam al Hafiz Ibn bi mu koy nettali ci Fathul Baari yi moom tuddul ki wax wax yi bi mu ne eh, eh, lii de nettali nañ ko ci imaam Ahmad mooy këne eh, mooy teqantal bii nii ah, teqantal bii. dane wa an ahmad lii la imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax textuellement ci Fathul Bari wa an ahmad jële nañ ci Seydina Ahmad Ibn Hanbal ah mu ne man saaqal hadiya fal qiraanu afdalu la képp koo xamante nii dafa ëndaale hadiyu mooy bi nga xam ne moom la moom lay aj si dafa ëndaale hadyu kooku moom def xiraan moo gën ci moom waaw li waafiqa fi'la nabi ngir sallallahu alayhi wa ngir mu dëppoo jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waan ahmad nag kii moo ko solo al marwazi moo ko nettali jële ko ci al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mu ne kon ngir mu dëppook jëfu yonent saa salaam képp koo xam ne indaale nga haj yi loolu moo gën waman lam yasuqil haj yi képp koo xam ne ne indaale woo ay haj ba ngay ñëw kooku fa tamaton afdal la kooku def tamaton moo gën ci moom lu tax lii waafiqa ma tamanna wa amara bihi ashaaba ngir sallallahu alayhi ngir mu dëppoo ak li nga xam ne moom la mébatoon ne bu démb doon tey moom laay def muy tamatoo ah wal ata mu digal ko saxaabaam yi radiyallahu anhum léegi imaam Ahmad loolu la mooy loolu lañ jëlee ci moom imaam al-Hafiz mu ne wa zaada ba'du asha atba'i wa man araada an yunshi'a li umratihi min baladihi safaran fal ifraad na kenn ki àndandoo bi mooy ñi nga xam ne ay Hanaabila lañ wala ñenn en tout cas ki ci gën a feeñ ki wax wax jooj mooy al nu ibnu ibnu taymiya moom moo ko wax rahmatullah alayhi alxaraaniyu moom moo wax loolu waaw ne moom moo ci yokku ne affaire bi nag euh, ifraadi noonu la waaw kooku mooy ki nga xam ne moom mën naa sos umra goo xam ne ca dëkkam lay jóge mooy goo xam day tukki ñëw Makka uniquement ngir umra mu mën a def tamit ñëw uniquement beneen yoon ngir aj kooku moom ifraad moo gën ci moom mooy ba'du atbaa'i mooy imaam Ibnu Taymiyya rahmatullahi moo ko wax en tout cas ci moom moo ci gën bu amee ñeneen it ñooñu man xaw ma leen man moom laa xam ne moom moo ko wax waaw léegi euh, mooy wax ñii nii wax kii nii nag mooy insha allah li nga xam ne mooy li gën a lëng waaw mooy li gën a lëng ah mooy li gën a xam ne insha allah ci ngëneel amaana wax gi mooy bi nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy bi gën a lëng parce que dafa boole yëpp mooy boole na li yonent saa salaam def képp koo xam ne man ngaa def loolu moo gën ci yow koo xam ne nag manoo def lool parce que yow amoo moyen yooyu kooku nga def tamaton moo gën coom ndax moom la bëggoon ne bu ma sañoon moom lay def te moom la digal saxaaba mi radiyallahu anhu képp nag koo xam ne man ngaa def ñaari voyage yu wuute ñëw aj demaat ñibbi sa kër aj demaat umra kooku moo gën ci moom moo tax même imam al-Hafiz rahmatullahi alayhi lii la dëgëral mu ne wa nag bi mu waxee wax yi ñu wax sànk ba ne imam ahmad de lii lañ jële ci moom fekk dafa nettali mooy wax yi ne Maliki yeeg Shafi'i yi ñoom nee nañ ifraad gën imaamu Ahmad ak ngiiram nee nañ tamattu moo gën ah? ak ñoom taalibe ñoom am na ñoom ak ñoom Hanafiya yi ak waa ahlul hadith ñoom Ishaq ibn Rahowi ak ñu mel ni ñoom ak ñooñu nee nañu ak al imaam al rahmatullah nee nañu xiraan moo gën. Eh, eh, kii eh, am ñu ne ñoom ñépp tolloo ci ci am ñu def teqantal am ñoo xam ne dañu ne ifraat non tamattu ak xiraat ñoo gën ñoo gën ñooy tolloo gëneel te ñoo gën ifraat bi mu paree ci lool mu indi lii nii mooy teqantal bii nii mu wax bi ñu waxoon sànq ba wax ne wa zaada ba'du atba'ihi ba mu paree moom imaam al-Hafiz ibn Hajar dana wa hadha nag a'dalul wa ashbahuha bi muwaafaqati al ahadith fa man qaala al ifraadu afdal fa ala hada li anna a'maala safarayni li nusukayni aktharu mashaqqa fa yakunu a'zamu ajra wa li tujzi'a anhu umratuhu min ghayri naqsin wala ikhtilaaf loolu la al imaam al haafiz wax ne lii nag mooy wax bu mujj bi huwa a'dalul madaahib mooy jëmuwaay yi boroom xam-xam yi jëm ci ban moo gën yépp bii nii mooy bi nga xam ne. moo ci gën a digg dóomu waaw waaw moo mooy wax yi nga xam ne en boo seetloo jël na ñépp jël jëlal na ñépp ki ne xiraan a gën xanafiya bi moom dugalaane ko wax bii teqantal dugal ko ki ne tamattu a gën comme ñoom xanaa bi lay mooy dugalaane ko dugalaale na ko ki nga xam ne dana ifraad a gën dugalaale na ko waaw nga xam ne bu boobaa mooy ci kaw noonu man nga ne dañ dugalaale waxu ñi ne ñoom ñépp a tolloo ngëneel comme li nga xam ne moom la jëfu al imaam nu Xuzayma comme li al imaam Hafiz wax ne loolu lay niru ah mooy day dugalaate day dugalaale que ne kon ñoom finalement ñoom ñépp a tolloo ndax mbir mi ça dépend rek ci nit ki ak lan la man ak lan la ko buur yàlla yombal ah kon loolu la kantaa ki ne ñaar yi ñaar yee ñoo gën mooy de façon mooy ci ñaar ñi nga xam ne ñoo man loolu def teraanga wala tamatoo loolu moo gën ci ñoom kon boo seetloo mooy te ñu it loolu la ñuy wax ne insha allah lii mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng ndax li mu dugalaale comme li mu wax ne parce que mooy wa hada andalul madahib moo gën moo gën a diggu ci jëmuwaay boroom xam yi rahmatullahi alayhim waaye ah wa ashbahuha te moo gën a niroog moo eh, eh, eh, lool la mooy que ni moo gën ndax lan bi muwaafaqatil ahadith saxiixa ndax li mu dëppoo ak xadiis yi nga xam ne dañoo wér dëgër këng jóge ci yonent bi sallallahu yii di wax ne ifraad yii di wax tamattu yii di wax qiraan kon nag loolu la waaw kon nag loolu insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam ci masalaam ana ban moo gën masala yii gisuñu ko woon ci zaadul xujaaj comme ni la ko waxe woon walillahi alhamdu wal minna buur yàlla def nañu gën ñu wax ñu gis ko léegi nag nañ ñëw ci li ñu fàtte woon te imaam an-Nawawi wax na ko sànq rahmatullah alayhi li muy wax ne tamat euh, non ifraad gën mooy ne moom nee na yoneen saa salaam xiraat la def mais sauf que ba muy débuter <laughs> ahalla bil hajj comme nim nee ci yenn riwaaye riwaaye sax bay yenn yi ci ñoom Mawlana Umar yenn yi ci Mawlana Jaabir yenn ci Maw euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anhum ak yooyu moom mu ne xiraan euh, nooy euh, ifraat la tànnoon pour boppam te moom la ihlaaloon après xiraan bi daa ñëw mu dugalaale ko ci mooy dafa dugalaale umra ci biir ah ngir wane li bayaani kënil i'timar jawaazul i'timar fi ashhuril hajj ndax wane possibilité mana def umra ci euh, ashurul hajj léegi nag nga ne ma léegi nag loolu tontul lii day compléter suñu masala mañ gisoon bee passé mooy yow yaa dëgëroon ne li gën li gënoon a dëgër insha allah mooy waxu imaamu ahmad rahmatullah alayhi que euh, mooy fasxul xaj bil umra loolu noonu du lu exclusivement réservé mooy jël sa aj danga yéene woon nga ñëw màkk yéene ne ifraad laay def wala damay aj ah nga ñëw wala sax nga ne man damay xiraan nga ñëw ba foofu nga ne bon ni may def ma indiwuma hadiyu naa transformé laa may def benn acte mooy wër Kaaba gee dem Safa Marwa ak yooyu ma ne damay def damay jël sama kii bi ma transformé ko sama aj gi ma yéenoon def ko umra waxoon nañ loolu mooy gën dëgër waaye moo gën dëgër waaye nag du par force mooy lu ñu sopp la tontu woon nañ xadiis yi nga xam ne mooy xadiis Seydina Abu Dar xadiis Seydina Usmaan xadiisu ibnul Haaris yi ñooñu it bokk na ci li ñuy wax ne li tax loolu manu la nekk mooy li aaya bi wax wa la hajja wal umrata lillah matal leen aj ak umra lillah ndax mbir mi mooy nit ki la mu yéene moom la waroon a àggali matal ko dañ naan loolu tontu nañ ci sànk na yonent sallallahu alayhi wasallam mooy ki leeral alquran moom moo ko leeral te nee na saxaaba yi def leen lii bañ ko laajee ndax kon ñun la mu ne mukk ilaa abadil abad waaw ban li abad li am ba def mooy de kon loolu leer léegi nag tontul wax ji nga xam ne ñoom dañu ne woon mooy ñi nga xam ne jamaa waa jamaahirul ulama min al hanafiyyati wal malikiyati wa shafi'iyati ne loolu manu la ne maaniroo mooy li imam an wi waxaat léegi ne yonent saa salaam boo gisee loolu mu waxoon saxaaba yi loolu c'était exclusivement réservé pour ñoom ndax dafa bëggoon a marqué arab yi marqué loolu dindi loolu ci seen bopp yi këne umra ci weeru aj loolu lu possible na lu baax la wuute nag ñoom li ñu jàpp ne min afjaril fujur léegi looy tontoo lool aj tontu léegi léegi bismillah ma ne la non loolu moom niñ ko tontoo dafa seet mooy ne ñun d'accorduñ ci loolu que ne loolu la doon wane pour wane looloo taxoon mu def loo leen ko ah ngir wane rek ne. umra ci weeru aj ci weeru aj yi te weeru aj yi waxoon na la shawwal la commencé ah kori ak digg euh, lan la waaj a waxoon <laughs> digg tabaski ak tabaski ah <laughs> <laughs> mooy mooy kii wolof yi waaye yow daa ko wax ci wolof ci araab rek man nag foog xel mi moom saa yi fàtte naa yëf ya <laughs> mais daal lenn la mooy shawwal dul xeeda dul xijja lool mooy weeru aj yi léegi mooy euh, yéen da ngeen ne yoneen parce que arabe yi dañu jàppoon ne weer yooyu di ci def umra dafa nekk lu graw léegi ñu ne yéen jàpp ngeen ne lool lool kese tax dañ naan ñun d'accord ñu ci wax jooju te li li gën a tax ñu wan leen ni ñun d'accord ñu ci wax jooju ah xam nga lan moo koy njëkk a wane ah kene ñun. d'accord uñ ci wax jooju mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñaata yoon la dañeen di laaj ñaata yoon la umra wuyu leen ñu rek ñaata yoon la umra yéen waa jamaahir ñu ne ah lool da sayyidatu Aisha tontu nag sayyidina Abdullah ibn wax na ba mu ci juumee sayyidatu Aisha corrigé ko te waxul déet te sayyidina Jaabir ibn Abdullah loolu wax sayyidina wa mawlana ibn Abbas keroog gis nañu ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñuy gis euh, dalilu waa Qiraan mu ne yonent bi saa salaam ñeenti yoon la umra umratul Hudaybiya mooy Hudaybiya ak umra bi nga xam ne mooy bi accordu Quraysh yi waxoon ne ko doo dugg tey Hudaybiya demal ba ëllëg nga door a ñëw. ak umra bi nga xam ne moom la umra jóge Ji'irraana ba nga xam ne ci la séddale butin de guerre Hunayn ak waaw umra bi nga xam ne moom la boole ci aj bi dañ naan ne léegi d'accord ngeen ñu ne waaw d'accord nag ñu ne léegi dañoo bëgg a xam wax leen ñu ana ban mois. ban weer la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon umra ñu ne umra yooyu yëpp sayyidatu Aisha leeral na ko ak ñeneen ñi mooy ne Zul Qa'da la woon ñu ne leen Zul Qa'da min ashhuril hajj am la tontu leen est-ce que Zul Qa'da min ashhuril hajj est-ce que bu Qa'da ci weeru aji la bokku la dem ah muy digg tabaski est-ce ci weer yi nga xam ne ñun ñépp ci d'accord fen rek lañ wute mooy est-ce que Zul Hijja ci dixième jour bi la yem wala day dem ba weeru Zul Hijja jeex. mais sinon weeru koor non kor yi digg tabaski tabaski en tout cas ba 10 jours yi loolu moom ñu mooy nu mu tudd kële mooy mooy mooy koor non non non non ak digg tabaski muy shawwal dul qa'da ñun ñépp ci d'accord que ne loolu moom ashurul hajj la mais léegi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen fi tudd yi mu nekk dul qa'da loolu mais loolu du ashurul hajj umra wu ci ci la doon umra kon kay bu dee ne yéen da ngeen ne sayes bi moo doon ngir wane ne loolu lii dañuy koy def lii mooy umra ngir yàq ngir dindi ci seen bopp yi ak seen gëm-gëm yi que kenn du umra ci weeru aj ci weeru aj yi mais def na ko def na ko Hudaybiya def ko at ma ne tegu septième année bi impôts yi ko oh, waa Quraysh joxoon Ji'irraana mu ubbi Makka dem Hunayn ni jóge fa dem ay dem umra ji mu nekk ci zone Qada muy ashurul hajj ñëwaat fii nii mais bu doon leeral lool kese ba mooy digal gi mu ko digal saxaaba yi ak yam ko defoon ak yooyu doyoon na quand <laughs> loolu moom loolu trop simple je ne pas xam naa xaw ma nu mu demee noonu ba ngeen di ba ngeen di jël loolu di ko defub sagesse xanaa da ngeen fàtte woon ne weer yooyu weeru aj la moo tax yéen nag suñu tonton loolu kay simple na loolu simple na xam ngeen ne ko loolu taxul yéen seen sagesse boobu fabaat leen ko ngeen téye loolu xam ngeen ne loolu loolu sagesse bi leeral loo xam ne def na ko ñetti yoon ba mu leer <laughs> ba mu leer umra na ci weeru aj dul xeeda ci weeru aji la bokk ci la umra umraam yépp weer dul la ba mu des bii nga xam ne dul xijja la te moo ànd ajam moom lañu war a gis mooy xiraan la kon nag loolu mooy tontu ginnaaw bi ñu tontoo seen xadiis yi seen aaya bi aaya bi ngeen indi woon waatimul xajja wal umra tontu nañ ci tontu nañ tamit ci seen xadiis bii dañ ko fàtte woon ci bële weesu kon nag jàpp leen lii lépp mooy wane ne kon wax bi gën a dëgër mooy waxu al imaamu ahmad rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom mais nag contrairement ak li ñële wax ne par force naa du par force mais dañ koo sopp wallahu taala